di boroom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande àddina ak àllaaxira te ci turam boobu la ci yàlla ci la yemoo ci aras te ci la génnee li nga xam ne mooy xéewal yéeg mbindeef yi kon ak si war nañ fi nga xamante ne nii mooy laaya bi nga xamante moom lañ war a gis tey mooy laaya ab ñaar fukk bi ak juróom benn waaye bala ñoo tàmbala ñoo tàmbali mooy ci njàngi ni ñu waxoon ci bii weesu foog naa dama waxoon ci laaya ñaar fukk bi ak ñaar baada a'uudu billahi min alshaytaani irrajim kene yabim naan yaxruju minhum al-lu'lu'u wal-marjaan woobu woon waxoon nañ la am na beneen njàngin di yuxraju dafa mel dama da woon yuxriju du yuxriju waaye yuxraju lool mooy beneen njàngin bi mooy dinañu génne dañuy génne minhuma ca ndox ma nga xam ne mooy ndox mi nga xam ne ndoxu géej ak bi nga xamante ne mooy dex yi al lu'lu wurus wal marjaan ak li nga xam ne mooy koraay yi kon loolu la woon léegi nag ñu tàmbali kon fi ñu yemoon <coughs> suñu boroom kon di wax ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne kullu man 'alayhaa faan mu ne képp koo xam ne nag mas ngaa nekk ci kaw suuf fii mas nga fee ne faanin na la leer na di jeex mooy bés koo gis muy dox walla lu lu nekk ci kaw suuf rek am na app boo xam ne bu jotee dootu fi ne de wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram mu ne nag ki nga xam ne moom rek la ak lay mooy des mooy wajhu rabbika sa nekk nekk boroom zul jalali boroomuk teddaange wala boroomuk màggaay wal ikraami ak teraanga muy boroom bi tabaraka wa taala mooy lu dul moom rek lu dul borom bi tabaaraka wa taala di nga ñam li nga xamante ne mooy dee na fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan ay waay ana seen xéewalu borom yi yéen nit jinne ngeen di saar bii nag am na loo xam ne dama ko fàtte woon mooy ne sayyidina Jaabir ibni Abdillah radiyallahu anhuma wa ardaahuma ndongo la woon ci yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa génn ci saxaabaan yi daal di ñëm ci saxaaba yi daal di leen jàngal suuratu rahmaan ba mu jeex bim leen ko jàngalee nag ñoom ñu déglu ko ba mu pare waxuñu dara yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne yéen de man de saar bii nii di suuratu rahmaan jàngal naa ko jinne yi ni ma leen njëriñ yi jàngal ko dem naa ci jinne yi daal di leen jàngal saar bi ndax yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi dañ koo yónni ci nit ñi waaye dañ koo yónni ci jinne yi mooy rabbul alamin boo bële képp koo xam ne boroom bi mooy sa borom rek boro yonent bi alayhi sa wa salaam yónni ko ci bi na ko ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yónni wuñ la yow sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam lu dul nga nekk yërmande pour lépp loo xam ne du borom bi rek mooy lu génn yàllal ñeen ñëpp yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañ ko yónni ci moom te yërmande la ci moom mu ne man nag jàngal naa saar bii jinne yi ba ma leen ko jàngalee muy guddi googale mu daje woon ak benn ci guddiyam daje jinne yi mu ne ñoom nag ñoo gënoo rafet yéen sama saxaaba yi niñ seenu buyu seenub tontu ndax nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen ne man nag saa bu ma masoon a jàng di jàng saar bi fu ma àgge ba ne fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukaddibaan ana ban ci seen xéewalu borom yu mag gi ngeen di weddi yéen jinneeg nit ñoom jinneeg lañ leen doon wax saa bu ma waxee lool ñu ne laa bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu falakal hamd yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne jinne yi lañ doon wax ne ne laa bi shay'in a ah, amul lenn mukku dara min ni'amika ci sa xéewal yu bari yow rabbana sunu boroom nu kaddibu la ñuy weddi du ñu ci weddi dara falaka yow dong la ñeel alhamdu cant loolu la jinne yi doon wax saabu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ma doon wax fa bi ay alaayi rabbikumaa tukaddibaan kon suñu boroom di tàmbali kontine mu ne yasaluhu man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'n mu moom boroom bi moom lay woo te moom lay ñaan képp koo xamante ne nekk na ci tolof tolof wala am lu mu bëgg waaye it moom lañuy jaamu kan moo koy jaamu man képp koo xam ne man fi samaawaati nekk ci asamaan yépp bu ñu soxlaa seen boroom lañuy dagaanta moom lañuy jaamu di ko woo wal ardi ak ñi nekk suuf même yéeféer yi bu mettee ci gédda woo moon ji la ñuy wax waaye mën nañ la ne ay ate lañ gëmuñu dara waaye bu tàngee yàlla la ñuy woode moo moom la ñuy woota moom la ñuy jaamu mooy ñépp ku nekk ja samaana ñi nekk ci suuf kulla yawmin bés bu nekk nag huwa moom borom bi fii sa'nin mu ngi ciy mbir de loolu nag dañ ko laajoon mi Abdallah ibn Tahir borom xam-xam la woon waaye jiit la woon moo ne woon amiru Xuraasaan jiite woon dëkk ba nga xam ne fële ca Iran di gox yoo tudd Xuraasaan moom nag sëriñ la woon ci ki xam ne mooy xaritu al imaamu Ahmad boobale di imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal boroom jiiru Hanbali xaritam bu siiw boobale di Ishaaq ibn Raahawayh rahmatullahi alayhi Abdallah ibn Taahir nii sëriñ la woon ci moom mooy ne moom jëlee na ci moom xadiis dafa laaj nag benn boroom xam-xam boo xam ne bu mu doon nekkal la ndax moo jiite woon foofu waaye moom boroom xam-xam la waaye da doon nekk ak boroom xam-xam yi mu laaj benn kenn ci ñoom di al-Husayn ibn al ne ko man de am na ay ñetti laaj yu ma jaaxal ci alquran yoo xam ne dama la ko bëggoon a laaj mu koy wax bokk na ci am ko laajoon mu ne ko man de li ma jaaxal mooy aaya bii ci suuratu rahmaan suñu boroom naan kulla yawmin huwa borom bi de bés nekk mu ngi ci ay mbir taman ñu waxoon ñu ci alquran ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngaloon ne moom jaffati al aqlaam rufi'ati al aqlaam wa jaffati suhuf yonent bi alayhi salaatu wassalaam xamaloon nañu ne booy xalima yi borom bi tabaaraka wa taala di bindale xaw moom de daal dinañuy feen di te tamit këyit yi ñu ko doon bindi waw nañ mooy ne dogal yi yàlla def na ko ba pare waa naka lay waxe fii nag ne bés bu nekk mu ngi cay mbir Seydina al-Husayn boobale ibn al-Fadl rahmatullahi alayhi ne ko ay mbir la yoo xam ne ne ko shu'unun yubdiha la shu'unun yabtadiha ne ko bay mbir la yoo xamante ne nii yoo xam ne yu muy seetal la moom borom bi bés bu ne day feeñal loo xam ne dogaloon na ko ci yàgg loolu lay wax waaye nag dooy mbir yoo xam ne daf koy tàmbali kon loolu lay wax nii ne kulla yawmin moom boroom bi bés bu ne huwa fii sha'nin mu ngi ci mbir di feeñal ay dogal yi mu defoon ba pare fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan mu ne waay kon ana ban ci seen xéewalu boroom yi yow nit ak jinne tukazzibaani ngeen di weddi mu ne nag sa nafruhu lakum ayyuha thaqalaan mu ne dinaa jublu ci yéen waajal leen bés boo xam ne moom yéen ñaari ñii ngeen xam ne yéenay diisal kaw suuf mooy ne yéenay dëkk ci kaw suuf di fi dund waaye it bu ngeen bu ngeen faatoo bi dugal leen ci biir am ñu ne ñoo koy diisal ndax seen bàkkaar yeeg yooyu ñu fi nekk ba wolof naan waroom ñaari ndëgg bokk yi mu ne yéen ñaar ñooñu dinaa jublu ci yéen ngir àtte leen ay ayyuha saqalaan fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan mu ana ban ci seen xéewalu boroom yi yéen ñi koy jinne ngeen di weddi bu keroogee nag ñu leen lii daa leen di wax waaye it nii ngeen di dund ci kaw suuf it man defal yaa ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaari samaawaati wal ardi fanfudu laa tanfuduuna illaa bi sultaan yaa ma'sharal jinni bu keroogee ñu ne leen ee eh, yéen mbooleen yi wal insi ak nit ñi in istata'tum bu dee ne am ngeen kàttanan tanfudu ngeen rëcc ni naqtaari samaawaati ci gox yi asamaan yi wal ardi ak suuf yi fanfudu waaye rëcc leen daw leen bu ngeen mënee rëcc ci li nga xam ne mooy saytoog yàlla ak nim leen moome daal di leen ndar fekk ci lépp te man ngeen a génn ci surveillance am ak saytoom waaye ku man demal ba booy rëcc tey afala ala tanfuduna illa bi sultaan yëg leen lool du ko man lu dul ci pouvoir boo xamante ne nii borom defalu ko benn mbindeef ndax loo mbindeef manula génn ci kayitoog borom bi tabaraka wa taala mu ne fa bi ayyi alaa'i rabbikuma tukadiban ana ban ci seen xéewalu borom yéen nit ak jinni ngeen di weddi mu ne nag gis nga bu yawmal qiyaam boo bële nga xam ne ci laay jublu di leen àtte keroog mu ne yursalu alaykumaa yéen ñi weddi woon ci yéen ñaar ñi ko jinne mbooloo yi ci weddi woon dees nañu sotti alaykumaa ci seen kaw suwaadun safara soo xamante ne nii moom du am saxaar min naarin ay takk-takk yoo xam ne ci safar lay jóge wanu xaasun waaye mu nekk cuivre boo xam ne la ñuy xóoyal ba ba muy bax ñu daal leen koy sotti waaye it wanu xaasul am ñu ne mooy ne safara la soo xam ne day ànd ak mooy du am mooy saxaar soo xam ne du safara bale dañ leen di sàcc sotti li nga xam ne choisun ñu ne mooy ne tàkk-tàkk la boo xam ne du am saxaar wanu xaasul am ñu ne mooy saxaar soo xam ne du ànd ak safara